te hadis boobu imaamul Buxaari da ngay gis ne da koo taaliq mooy waxul càllalem al imaam al Bazzaar comme ni imaamul Haafiz Ibn Hajar wax mu ne na ko noonu al imaam ad-Daaraqutni rahmatullah alayhi ak al imaam at-Tabaraani mu ne ad-Daaraqutni fil afraad wa at-Tabaraani fil kabiir ñoom ñëpp jokkale nañu ko waaw. waaw min riwaayati Abi Bakr ibn Ali ibn Ataa ibn Muqaddam waalid Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami an Habiib mu ne wa fi awwali ci kanam ca njëkkal njaalbeenu lii imaamul Buxaari mu jiitu dane imaam Ibn Abbaas dane ba'atha Rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam sariyatan fiihaa al-Miqdaad yonent ba ne saa saam dafa yebal benn dogu armée boo xam ne moom du dem boo xam ne al-Miqdaad ibn Amr mu nga ci woon falammaa atawhum ba mu leen dikkalee wajaduhum tafarraqu wa fiihim rajulun lahu maalun kasiir lam yubrah lam yabrah fa qaala ashhadu an laa ilaaha illallaah fa ahwaa ilayhi al-Miqdaad fa qatalahu al-hadiis waaw mu ne fa dakaru dhalika li rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa qaala ya miqdaad qul qatalta rajulan qaala la ilaha illa allah fa kayfa laka bi la ilaha illa allah fa anzala allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ba aaya ba jeex <laughs> fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wasallam lil miqdaad kana rajulan mu'minan yukhfi imanahu <laughs> waaw après ci la ko waxe na ko yow mii euh, noon nga meloon Makka di da nga doon nëbb sa ngëm yàlla boo dane foo imam Ibn Abbas radiyallahu anhuma dane yonent bi saa saa ba mu yebalee sariya ba al-Miqdaad nekk ci ñu dëkkal ay nit ay yéefar yu ñu waroon a songu gaaya yedd gaaya tasaaroo na fees benn waay kese boo xam ne alal ju bari la yoroon moom mu toog lam yabrax moom ñépp daw nañ moom mu des taxaw fa qaala bi gaay yi agsee jullit ñi mu ne ashhadu la ilaha illallah man de seede naa ne yàlla fa ahwa ilayhi al-Miqdaad al-imaam Miqdaad al-Miqdaad ibn Amr jublu ci moom daal di koy faat léegi nag ñu wax ko yonent bi alayhi salaam yonent salaam ne ko mais Miqdaad yow da ngaa faat benn waay bim laa bi ne laa ilaaha illallaah fa kayfa laka nooy def ak bi laa ilaaha illallaah nooy def ak laa ilaaha illallaah bi mu wax ah yawmal qiyaama nooy def ak moom sama kanamu borom nee na suñu borom wàcce yaa ayyuhallaziina aamanuu izaa darabtum fii sabiilillaah ah, aaya boobu di aaya suratu nisaa bi 94 yéen ñi gëm yàlla idaa daratum fi sabilillah fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum assalaama lasta mu'mina tabtaghuna 'arada al-hayati ad-dunya fa 'inda allahi maghanimu kathira kadhalika kuntum min qablu famanna allahu 'alaykum fatabayyanu inna allaha kana bima ta'maluna khabira ne yéen ñi gëm yàlla idaa darabtum bu ngeen tukkee wala di dem xare fii sabilillah ngeen génn di dem ci yoonu yàlla ngir xare ji fatabayyanu dee leen dee leen ndànku waaw wala taqulu te bu leen wax mukk liman alqa ilaykumus salaam ki nga xam ne ngeen a ñëw ba koy waaja a faat wala ca xare ba mu ne leen man assalaamu alaykum wala man de jullit laa wala luy wane ne mandarga ne moom jullit la wommatul na ngir yàlla nga lasta mu'mina attention mu ne bu boobaa bu ngeen ko defee tabtaxuuna yéen li ngeen di sàkk mooy aradal xayaati dunya poñeetu àddina mu jege gi alal jam yor xanaa ngeen bëgg a jël bëgg koo rey ne waa ji yéefér te wax na leen laa ilaha illallah fa indallahi nekk na fa yàlla maganimu kasiir ay koom yu ëpp loolu bu dee looloo tax ah te yéen kadhalika kuntum min qabl ma ne yéen waa jooju noonu noon ngeen meloon mooy yeneen saa sala al almérad yow noon nga meloon makka noo makka doo noo woon fa di nëbb yàlla ah. noon ngeen meloon min qablu lu jiitu fa manna Allahu alaykum borom bi daal di leen defal leen xéewal kon nag fatabayyanu dee leen dànku bu leen ñëw rek nit ne leen ngeen ñëw borom barax mu wax leen mu leer ngeen ñëw di looy leer looy leerlu waxul fatabayyanu na nga leer leer na ba pare mooy wax ji leer na nee na la laa ilaaha illallaah leer na yow dégg nga ko waaw fatabayyanu mooy ndànku leen waaw ndànku leen bu la ko waxee waroo ñëw waaw <laughs> voilà kon nag inna allah dëgg-dëgg borom bi kaana nekkoon na te du denc nekk bu maa tàmbaluuna ci li ngeen di jox xabiira ku ko xamaa kon nag faites attention ah voilà <laughs> loolu nee na aay boobu wàcc <laughs> voilà <laughs> léegi ci la ko même daal yeneen saa salaam nag wax ko loolu quoi kon mu ngi noonu léegi kon imaamul Buxaari mooy loolu ab lu euh, am solo la lu mu ci dolli ka an daal imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj mu ngi ko hadiis numéro quatre vingt ci kitaabul iman baabu tahrimi qatlil kaafiri ba'da qawli shahaada buntu bi wax xaraamal ñuy faat ab yéeféer ginnaaw bi mu waxee baatu seede mu ne haddathana Qutayba ibn Sa'id mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Qutayba ibn Sa'id di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah ath-Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullah Abu Raja qala haddathana Laythun mu nekk ñu neppale mooy al-Laythun dañuy wax Laythun doo al-Layth muy al-Layth ibn Sa'd wala Laythun ibn Sa'd al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Abul Harith borom xam-xamu Misr al-Misri ha mu ne taxawal ma ñëw man Imam Muslim andil la beneen càllal la wa haddathana Muhammad ibn Rumh ah wal lafdu mutaqarib mu ne sama beneen sëriñ de nettali na ko Muhammad ibn Rumh muy Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir ah, Abu Abdillah al-Misri at-Tujibi rahimahullah mu ne wal lafdu mutaqarib mooy kaddu yi mu utilisé ak Qutayba soor jege woon nañ ne mu ne axbarana xabaare nañu al-Layth wal imaam al-Layth gis nañ ko sànq an Ibn Shihaab gis nañ ko sànq ah an Ataa ibn Yaziid al-Laythi moom mu jël ko Ataa ibn Yaziid al-Laythi al-Junda'i moom gis nañ ko sànq ci imaam al-Bukhaari an Ubaydillah ibn Adiy ibn al-Khiyaar voilà fi indi na ba ibn al-Khiyaar imaam al-Bukhari Ubaydullah ibn Adi kese ibn al-Khiyar ibn Adi ibn Nawfal ibn Abdi Manaf ibn Qusay eh, eh, al-Qurashi an-Nawfali al-Madani rahimahullahu ta'ala an al-Miqdad ibn al-Aswad voilà gis nga fii bii nii la kii indi imaam al-Bukhari eh, an-Nawawi moom la indi ci Riyad bi mooy riwaay imaam Muslim bi la indi al-Miqdad ibn al-Aswad annahu kana wa akhbarahu moo ko xabaar annahu qala nee na ne ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta in laqitu rajulan min al-kuffari fa qatalani fa daraba ihda yadayya bi sayfi wa qata'aha thumma laada minni bi shajara fa qaala aslamtu lillah a aqtulu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la taqtulhu qaala fa qultu ya rasulallah innahu qad qata'a yadi tumma qaala dhaalika ba'da an qata'a fa aqtuluhu qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la taqtuluhu fa in qataltahu fa innahu bi manzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bi manzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qaal léegi xadis baa ngi léegi ginnaaw kon liñ gisee lii ñu ñëw ci eh, li nga xamante ne ni mooy ah waaw ginnaaw lii ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi dañ naan lëkkaale bu njëkk mooy fi ñu jóge rek waaw buntu di doxal àtte yi ci li feeñ ci mbiru nit ñi kanta la nëbbu loolu yàlla lañ koy bàyyee moo tax yonent ware sa sam ne sëy nal Miqdaad comme que waa ji même bu ñëw na ba dagg sa loxo da ngeen doon xare mu nekk yéefér ngeen di xare day xare moom ngeen songante mu dagg dóor jaaseen sa loxo ba pare daw laqatu ci garab xam nga loolu lu bari bakkanu nit danaan la hey lii daal sawaay non lii toutes les doy indice yëpp day wane ne sawaay yi yow sa bi xareñ man man man ba sama loxo ma ñëw tiim ko mu daw laqatu ci garab gi naan ilaha illa allah wala aslamtu wala nangam non waay sa bàyyi leen li ngeen di wax waay non wax sa waay da koo wax nañ ñu rëcc quoi te loolu la ñuy gis hadith <laughs> sayna Usaama bi <laughs> radiyallahu anhu moom la ñuy teg après 393 ci Riyad bi Imam An-Nawawi rahimahullah ah xam nga loolu nga ne lii non lii dafa leer quoi waaw waaye yoo xamante ko woon bu ñëw par dóor sama jaasi dóor sama loxo mu dagg mu xam ne sama beneen loxo bi jaasi ji ma yor xaj ci nag koo dóor mu ne ma aslam gëm naa waaye mais loolu li mu wax loolu mooy li feeñ ci moom kéefër ga dàqu na li mu wax léegi loolu la ñuy doxal kon amatoo droit rey ko. mu saaju statut léegi. koo ku da ku deretam daganoon léegi la. léegi nag xaraam na léegi. ci biñ ne laa ilaaha la feeñal kantaa ndax dëggu na ci est ce que da koo def ngir laqatu ngir ko ngir bañ ma toroxal ko loolu nag suñu yoona ci newul wa xisaabuhu ala allah kantaa atteen yàlla lañ koy bàyyee ay gars yi dañuy xam ne ça c'est de la faiblesse quoi wal iyaazu billaah ñi justice ànd ak justice faiblesse la bakkanu doomu aadama day bëgg fayu léegi teew mu teew tàng tàng revanchard la nafs est revancharde bëgg léegi nay fayu lu ko kii mu mu mu mu ko dëbb mu rukkil la ko léegi alors que nag yoon xatta ci euh, euh, kufaar yi sax loolu la mooy yow doo fayee yul sa bopp waaw dañ naan t'as pas le droit de faire de te de te faire toi-même justice ah non luñ la def lu metti metti am na ñoo xamante ne foo xam ne foofu nga war a dem porte plainte wala foofu nga war a dem yóbbu ko ci yoon nit ñooñu ñoo war a àtte mais pas nit ku nekk ndax sinon bu boobaa dëkk bi mooy jaxasoo waaw loolu nag sharia leen ci njiit waaw xamal na leen ko bu baax ak nit ci rek waa sharia te ne yi loolu la du ne def na ma lu ma metti ay war a jóg def genn vendetta voilà kii tooñ na sama doom ak nangam ma génn comme la waa joxoon keroog <laughs> ay doomam la gars yi di am ku koy ñu koy harceler wala ku koy harceler ci école bi ci collège bi saa yi daay parents waaye dab xale bi bépp de kii koj ko ko waa fët koy fët yu metti fii ci Loire côté Saint-Étienne gars yi jàpp ko yóbbu ko justice muy rëccu waaw <laughs> da nga dund même bu dee def nañ lool sa doom c'est pas que yow yaay se faire justice sinon ku nekk mën ngaa tëb def lool koo een sax wala koo bëggul nga dem def ko li ngay def ba pare ne parce que lii la alors que loolu mbir yi du doxe noonu voilà yeneen saa salaam nag mi ñu yëgal leen loolu loolu la justice du kenn mooy tëbal di defal faire justice soi-même déedéet waaw waaw nee na laa ilaha illallah jeex na kantaa ndax dëggu naan dëggu la loolu du sa affaire affaire u borom bi la voilà loolu mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi kon mu ngi noonu léegi nag lii nii waa wax jii nii bi mu ne ko ginnaaw bi mu gisee loolu mu ne ko euh, euh, boo ko faatee kon gis nga liñ ko wax na ko ko répété waat ko nii na saa salaam nii la def dafa dëgg sama benn loo ko kii mu ne ko doo ko rat déedéet mu waxaat ko ko mu ne ko waaw doo ko faat ndax boo ko faatee fa in qataltahu fa innahu bi manzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bi manzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qaal léegi loolu mooy lan loolu al imaam al-Xattaabi rahimahullah mu ne mooy maanaam mooy kaafirun al kaafiru mubaahu dam bi hukmi diin qabla an yuslim waaw yéeféer bi deretam dafa dagan ñu tuur ko laata ci atteb l'islam laata muy tuub te loolu wax naa la façon yéefér yëpp lan la c'est pas zimmi bi bokk ci ki xarawul l'islam hatta yo suñu borom dana laa yanhaakumullahu anil ladina yuqatilukum fi borom bi terawu leen ngeen di am relation yu baax ñi nga xam ne yéeféer lañu mais xaarawul ñoon ngeen ci diine ah ak ñi nga xam ne ñu ngi ci suutitalu jullit ñeeg yooyu da ngeen am ay accord ñooñu bokkuñ ci loolu moo taxoon sulhul Hudaybiya bi amee lu traité ak yow kuffaaru Quraysh yi waa Quraysh lañ fa doon jóge di dem ay ay ay ay ay di defi seeni commerce Makka di ja non non di di jaar te boobu yonent bi alayhi salaam kenn dootu leen woon rey lu tax est ce que dañ ne walla yéeféer la kon mu baaxu damun ay wëkkaay leen non wax naa la yoo xam ne amoo droit rey leen gis nañ xadiis biñ gisoon bu Seydina bu Imaamul bi bii ñu génn kon mu ngi noonu kon bu waxee lii mooy en général yéeféer bi nga xam ne muhaarib la parce que yéeféer yi dañoo am dañoo wute dafa am yéefar boo xam ne muahad la mooy ki nga xam ne ki ñu waxoon euh, euh, exemple norvégien bi jóge fële ñu jox ko Arabie euh, waa Arabie saoudite gouvernement bi jox ko benn passeport benn visa comme muahad la waaw mu am ki nga xam ne dafa am amaan amaana mooy kenn ci population ci réewum jullit mi moo ko invité mu ñëw ci dëkk bi kooku fekk mu ngi fi kooku yi daa am te lool mooy hadith ya Ummu Haniba radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha nga xamante ne magu euh, rakku sœur la ci Seydina Ali ibn Abi Talib keroog bi ñu ubbee Makka Seydina Ali euh, frère am bi bëgg ray benn ay ñaari gaay yoo xam ne moom moo leen yiiroon ñëw wax ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Yonent bi ne ko yiir nañu ke nga yiir yow Ummu Haani kenn du ko def dara voilà muahad ak jëmmi ki nga xam ne moom population moom ci réew mi la dëkk sax waaye yéeféer la ko yéeféer yi nga xam ne ñoo ne newoon Médina yooyu ca yahuud sa laata bañ amee accord ak yonent bi saa ak ñi nga xam ne gëmuñu woon dara ca arab yi mais nangu jullit ñi ñi euh, yor seeni mbir ñooñu ñu amoo droit faat leen fekk defuñ lu leen di faat kon bu nee qaala al-Xattaabi al-imaam al-Xattaabi bu nee al-kaafiru yéeféer bi mu baaxul dami moom daa dagan ñu tuur deretam bi xukmi diini ci tuur diine lool mooy xamal ban façon mooy muhaarib ki nga xam ne nag day xare ba pare ak l'islam ba pare di jàppale ñuy xarit l'islam mooy laa yanhaakumullah innamaa yanhaakumullah anil ladina qaataluukum fi diin wa axrajuukum min diyaarikum wa zaaharu ala ixraajikum voilà ñooñu la wax xeex ak ñoom ndax diine ji ngeen ne génn leen seen kër yi di leen pourchasser di leen dóor fu nekk ngir ngeen jóge fi ba pare di jàppale bu dee ñoom ñoo koy def sax du ñoom ñoo koy def ñuy jàppale ña koy def ñooñu lañ wax ñooñ ñooy muhaarib mu ne ñooñ nag seen deret daa dagan laata muy tuub fa ida aslama bu tuubee saara musaana dam kal muslim bu tuubee rek mooy deretam day ñoŋ comme ngóori wooy ngëm yàlla bi jeex na fa in qatalawul muslim ba'da daalika bu deen giifir da ko rey ginnaaw saara damuhu mubaahan bi haqqil qisaas kal kaafiri bi haqqid diin bu boobaa moom deretam day nekk lu dagan bi haqqil qisaas moom la Imaam An-Nawawi wax sànq <laughs> waaw rahimahullah ci xaqu dangaa rey nit te tey ko ñu la kal kaafir comme yéeféer bi ne deretam daganoon ci àqu doo xam ne àqu diine la voilà <laughs> mooy diine ko waxoon voilà mu ne walay sal muraadu waaye euh, li muy tekki dekkul ilhaaqu bil kufri ne boo ko rayee da ngay nekk yéeféer moom ne moom nag mu nekk jullit déedéet kama taqulul xawaarij comme ni ko xawaarij yi nga am ne faction lañu woon boo xam ne bu génn ci diine nga xam ne ñoom seen seen kilifaay bopp lañu ku leen jiite la ñuy bañ ku ñu fi teg daal seen façon gisin boobu bu yées boobu nga xam ne jàpp ne eh, di yéeféerloo nit ñi ci ay bàkkaar yu mag ñu def moom laa la wax ci jaxaar bee weesu erreur bu mag bi nekk di ray ay nit na yow waxoo ne gëmuñu yàlla de waxuñ laa la illallaah mais nga naan nga leen di loo xam ne nee nga tax nañu génn ci diine ngir seen deret dagan ci ñoom waaw mu ñoom nga xam ne lool xawaari ji ba léegi xawaari ji dañoo am voilà xawaarij yi ba léegi am nañu mu ne kamaa taqulul xawaarij min takfiirul muslimi bil kabira di yéeféerloo jullit bi ci loo xam ne bàkkaar bu mag la voilà mu ne wax asiluhu liñ ci jublu daal mooy ittihaadul manzilatayni ma ixtilaafil maxad waa mooy ñaari wàccuwaay yi dañuy nekk benn waaye nag fañ leen di jàppe dafa wute mooy rey gi day am yow moom laata muy tuub daganoon nga faat ko yow bi mu tuubee nga faat ko yow dagan nga ñu faat la mooy ñaari yooyu foo lañ bokk waaye nag lan moo tax kële dereetam daganoon ndax kéefër bi nekkoon yow nag bi nga nekk moom bi tuub na nga rey ko lan moo tax sa ñu war laa rey mooy wàllu xisaas da nga koo faat te ah, ay ñoñam am droit laaj dereetam loolu la <laughs> mu ngi noonu waaw mu ngi noonu kon nag loolu mooy lii nga xam ne moom la Imaam An-Nawawi wax te ñu bari loolu lañ wax te insha Allah mooy li ñu dégg ñoom Imaam Shafi'i rahimahullah ñoom al-Imaam Ibn Qassar rahmatullahi al-Maliki ta'ala kon eh, mu am ñeneen nag ñoo xam ne dañ ne eh, eh, comme Imaam Ibn Tin li wax jële ci ad-Dawudi mu ne maanaawam comme imaamul hafiz indi na ko ci al-Fath te ne yow sirta qaatilan yow da ngay mujj nekk koo xam ne laa war a faat kama kaana huwa qaatil yow nekk nga koo xam ne non fa faatkat nga comme moom ni mu ne woon ku fa ku amoon yéeney faataate waaye loolu bon loolu des na dëgër voilà léegi <laughs> voilà mooy Eh, eh, imam ibnu Battal rahimahullah mu jële ci al-Muhallab mu ne lii maanaam mooy lan annaka bi qasdika li qatlihi amdan asim kama kaana huwa bi qasdihi li qatlika asima ah? voilà mooy ne li ci yonent bi saa saam jublu mooy yow bi nga ko jubloo ngir fàtt ginnaaw bi ne laa ilaha illallah wala aslamtu te tay ko yow def nga bàkkaar bu rëy kenn li nga xam ne moom ca jublu ba mu bëggoon a jublu fàtt la ba mu nekkee yéeféer loolu moom bàkkaarkat la woon bàkkaaru yéeféer fa antuma fi xaalatin wahida min al-isyan yéen a bokk nag bàkkaar même bu dee bokkul waaye mooy le fait que bàkkaar foofu yéen a ko daje waaw waaw léegi nga am ñeneen ñu ne voilà almaana an anta indahu xalaalu dami qabla an tuslima wa kunta mislahu fil kufri kama kaana indaka xalaalu dami qabla dalik voilà am ñeneen ñu ne maanaaw mooy yow fa moom sa deret daa daga noon laata ngay tuub te yow noon nga meloon ba nga nekkee ci kéefër waaw ah mooy sa deret daganoon na voilà mais loolu insha allah li gën a dëgër mooy li nga xam ne moom lañ la wax noo ne eh, mooy wax ju njëkk bi bi nga xamante ne loolu la mooy li gën a dëgër voilà ah, loolu nag mooy li gën a dëgër léegi nag am na ñeneen ñu naan in qataltahu mustaxillan loolu mooy bu dee ni nit ki da koo faat jàpp ne dagan naa walla daganal deretu jullit ah bu boobaa nag fa anta bi misli fil kufr loolu moom ñépp ko xam ndax bu yàlla jullit boo xam ne da ne yàlla ne bu le dagana xaraamal rey bakkan rawat na jullit nga ne xam naa ko mais dara fii kii dagan naa rey kooku mooy yow yàlla nga ne li nga wax amul sama yoon a ci newul lu ma neex laay def kooku kéefër waaw kooku waxuñu kooku bu daa leer waaw am na ñu <laughs> waaw am ñu ne non muraad euh, euh, li mu jublu ci que misli misli ya boobu mooy maghfurun lahu annahu maghfurun lahu bi shahadati tawhid mooy comme da ngay yor place am moom mooy ne moom dañ koy jéggal ndax shahada yi mu wax baatu seede tawxiid yi mu wax kantaa yow nag mal miqdaad dañ la jéggal parce que yow bi shuhuudika Badr ndax fekk yi nga fekke Badr yonent bi moo ne eh, keroog ne ama alimta anna allaha Umar sayyidina Umar ittala ala ahli Badr ma ma shi'tum faqad ghafartu lakum mim ne sayyidina Umar eh, bam nee nañ rey Haatib mi di devenir bi mu ñëwee di jël suñu xabaar yi di ko jox waa Makka suñu noon yi ah, baal ma dog cor boppam yoneen saa salaam ne ko xanaa yëguloo ne xamoo ne boroom bi yëddu na xool na xolu waa Badar ne leen def leen lu leen neex jéggal naa leen voilà am ñu wax lool mais li gën a dëgër wax nañ la li nga xamante ne ni eh, moom la mooy li nga xamante ne ni moom lañ la wax mooy que ne ah déet loolu mooy. que ne euh, yow boo ko defee sa daga bu dee sa deret dina dagan bu dee ne yaa ko tey sauf que même bu dee ne day ta'wil parce que bu dee da koo faat xam nga ko mel nii lu mel nii xew na après wax ji lool la mooy lu mel nii xew na te xadis bi ñuy tegu lool la waaw te Seydina Usaama mi ko def moom la ñuy gis. te Seydina Miqdaad mi imaam Ibn Abbaas nee na am na ku mu ko def riwaay bi ñu wax sànq imaamul Buxaari indi ko jox imaamu Daaraqutni rahimahullahu taala ak ñoom ñoom ah, ah, ah, daal di koy jokkale wax nañ ne moom mii loolu dal na ko te pourtant est ce que dañ koo faat wala yu mel noonu déet parce que mutaawil la daa nekk koo xam ne daa nekk koo doon ngëndale waaw bu dee nit ki daa faat nit ci loo xam ne subha ndax al al xuduudu tudra'u bi subhaat waaw <coughs> bu amee mooy àtte yi kenn du lënt ak te il faut mu leer moo tax euh, l'islam gisoon nañu xadiis yonent bi alayhi salaatu wa salaam al bayyinatu alal mudda'i leer pure al bayyina gis nga bayyina moom leer nañ loo xam ne du am dut loolu nga war a indi kon mooy nit ki bu faatee nit te am leerul ci loo xam ne moom daa jàppoon loo sawaay day laqatu rek mu faat ko parce que circonstance yi day wane ne sawaay day laqatu mais même loolu may ko kii mais loolu moo koy teggil moom ñu ne ko yow da nga koo faat tey. xam nga ko bokk la ki nga xam ne dane da fekk jullit boo xam ne moom leer na jullitam yàgg na mu ñëw rey ko waaw kooku xam kii nga xam ne moom bi muy xeex moom léegi waa ji yéeféer ba pare waa ji ngàdd ko wala am rey ko ay mbokkam ñeneen ñu àndaloon ba pare mu ñëw ba jëkk ko sawaay ne aslam wala laa ilaha illallah xam nga kooku da nga naan kii da ko wax rek ngir ngir làqatu quoi mais ma bu boobaa loolu noonu mu jàpp noonu ah looloo koy fegal ñu daal di koy faat mais nag day joxe diya ah foo jaar mu kafaara si day diya non koy jël kooku foo jaar mu daal di koy mu daal di kafaara affaire mooy diya moom dina ko joxe waaw moo tax yu mel nii yonent bi saa saam ci boppam mi nga xam ne moo woon jullit ñi moom moo ko doon joxe yu bari moo ko doon joxe voilà yu mel nii bu jullit rayee koo xam ne waru koo ray ab jullit la woon gaa yi jàppoon ne moo kii day nopp day day day day laqatuwaa ah ñu daal di koy faat yi yëpp yonent bi saa saam ci boppam moo doon jël affaire bi daal di koy joxe waaw. waaye waa ji moom a ah, foo jaar moom day day day day day mooy dinañ dinañ indemniser ay mbokkam moom voilà moom nag duñu ko faat parce que lan dafa nekk koo xamante ne nii mooy euh, daa euh, da doon tawil waaw voilà daa jàppoon ne non waa ji da ko wax ngir sàngam loolu moo koy sauver sinon day joxe li nga xamante ne nii euh, mooy diya ba pare kafaara kanta am na ñoo xam nañ ne non du kafaara parce que fii dégg tudduñu ko fii dañ naan loolu parce que dafa leer dafa leer moo tax kenn tudd ko waaw loolu dafa leer bu tout le temps rek affaire yëpp la ñuy tudd loolu xam nañ ko voilà <laughs> voilà waaw waaw kafaara bi moom war na comme l'imam an-Nawawi wax waaw waaw <laughs> ne wa amma kawnuhu sallallahu alayhi wasallam lam yujib ala Usaama bi ñuy gis après nañ ko gis ci hadis gisuñu ci xadiis bi mu ne ko gaay kafaara wala loolu euh, di euh, aywa xisaasan euh, wala diya wala kafaara ñett yooyu yëpp wax ko ci benn kaay ñu faat la comme ni nga ko faate wala nga joxe indemnisation wala nga loolu am na noo xam ne dañ ciy tegtaloo ne day day loolu day waaja faqat yustadallu bihi li isqaatil jamii ne yëpp ay wadd mu ne walaakinnal kafaara waaja mais kafaara dafa war bakkan bu mel noonu wal xisaasu saqit li shuba ndax kantaar moom ñu war koo faat dafa rot parce que lënt lënt am na waaw fa innahu zannahu kaafiran wa zanna anna izhaarahu kalimata tawhid fi hadha al haal la yaj'aluhu musliman daa jàppoon ne kii yéefér la ba léegi le fait que mu wax lii defu ko jullit voilà kon nag mu ngi noonu le <laughs> léegi nag euh, loolu mu tanta ci wujubul diya am na ñaari wax ci Shafi'i ak loolu loolu insha allahu taala kon affaire baa ngi noonu kon loolu lu ama am solo la waaw gis nga bakkanu jullit ni mu foore boo gisee léegi nga gis nag jullit ñi seen biir ni ñuy rayantee ci kaw suuf xoolal ma yaman ñii Arabie saoudite ngémb leen ñee Iran nee ñoo leen ngémb ñuy rayante depuis kañ depuis ay deux mille quinze ñu ngi ci rayante rek Allahu akbar di rayante ci loo xamante ni haddu nafs kese la waaw mbiru bakkan moo ci ëpp wallahi waaw moo ci ëpp ñu faat di bombarder ay réew yoo xamante ne ay gox ay village yoo xam ne